ñu jiital sant buur yàlla jiitu ñu jiitu ci sant boppam lu njëkk benn aji sant di ko di julli ci sunu sang sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu yàlla njëkk julli ci moom door sant ñu julli ci moom

ñu ngi ànd ak moom ba làq ngërëmam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci waxtaanam yu am solo yii nga xam ne ku xel lu ku nekk di nga ci mën am yóbbal boo mën a nekkee ak sa borom di dénkaat sunu bopp di dénk mbokk jullit yëpp ñu bokk ragal yàlla sunu kem kattan di def nit ñi ci ragal yàlla ba yegg ci dëgg dëgg ragal yàlla di fàttali rek ne suma waxtaanu tey mu ngi jëm ci wàllu adab maanaam am yar am teggiin rawatina nag ñu gën ko joral yar ak bi war sa diggante ak sa parce que dañu wax ni teggiin ñetti xaaj la bi ak sa ak bi nga ak yonent bi ak bi nga ak nit ku nekk nga jox ko àq ci moom ci yar ci teggiin yi nga ko yàlla mu boole ñu ci jaamu ñi nga xam ni fu ñu déggee wax dañuy tànn la ca gën a rafet ñu jëriñoo maanaam mu ngi xam ne teggin sa diggante ak sa borom bokk na nga fexe ñëwal sa jëflante ak sa borom sa jëflante ak sa borom nga sàmm ba doo njar doo ci rax lenn luñ wàññin waaw ngay jëflante moom ci façon bu mët da nga fexe ñamal sa xol ba doo ci gëstu doo ci def lu dul yàlla di vérifier sa bopp foo toll sa bëgg-bëgg ci àdduna ak sa bëgg-bëgg ci yàlla da nga fexe ba bokk na ci teggi ñu ngay am mooy sa xol doo ci def lu dul yàlla nga xam nga ne loolu yombul ne ne kii wër di joxe xolam ku mu dajal ne ko jox naa la sama xol amul ne bokk xol ba doo ci gestu lu dul yàlla ne ne itam nga ñëwal say bëgg-bëgg ak sa nemm nemm doo ko jubale lu dul ci lu yàlla gërëm looy bëgg lu nekk looy laaj lu nekk looy namm lu nekk ngërëmu yàlla rek mooy tax nga jublu ko boo gisee ne ngërëmu yàlla nekk ci nga génn ci basat wi danga mbokk yi ku jéem a ak sa borom ci sa namm ak sa xol ak sa jëflante di mujj bokk ci gaa yàlla yu yàlla soppal seen bopp danañ yàlla boole ci loolu te nee na yàlla bu la sopp nee na léppam sopp la objet yi sax dama lay mujj sopp dara dootu la lool na moo tax mu wax ne Abu Ali nee ci teggin yi muy wax di sàmm sa diggante ak sa borom ci yar ci teggin nee ci nga mën a yéegee ci yàlla waaye nee kantaa jaamu yàlla yi ngay def di jullee ko woor ak saraxe nee na ci ngay dox ba yegg aljanna parce du ñu benn dox ba yegg ci yàlla di dox ba yegg aljanna du ñu benn nee na nit ñi ñoo gàtt yitte yemale yitte yëpp ci góorgóorlu ba dugg aljanna waaye nee na am na lu ko gën a kawe fuuf te mooy di def yitte ba yegg ci yàlla nee bi ci gën a gaaw mooy teggin yooyoo yaay yi koy jox nee ci nga mën a yéegee ba yegg ci sa bopp parce yàlla ku du dalal mukk ci boppam ko amul yar amul teggin loolu yéen a tax shaayir bi wayka ne ci teggin yooyu ngay sukkandiku ba yàlla xéewal la nga yegg ci jëmb bu sa yitte bare boo gàttee yitte nga sukkandiku ci jaamu yàlla ba mu dugal la aljanna lu ñu bokk ci ñi gën a gudd yitte nag ñun ba yitte woo yàlla leneen lu ñu fekk fekk na ci nee na jëloon ci benn nit yàlla bu ñuy wax firri yi nee na benn bés dama jóg guddi di julli ba yàgg ma toog nee na tàllee sama tànk ci jullikaay bi ci mixrab bi moom mixrab la ñuy wax ñun masjid la ñuy wax mooy jaamukaayu yàlla rek nee na bi ma toogee ma tàllee sama tànk am benn haatif bu yuuxu ci kaw loo xam ne mi ngi waxtu dëgg te gisuma jëmmam ne ma hakaza tuju tujaalisul muna ne ko sirri yow nii ngay toogee buuru adduna yi waxul yàlla de parce que yaa ngi dajeeg président de parti yeeg koo ciy dajeeg toog bu rafet bu yiw waxtaan waxtaan wu dal di wane ne danga mët mu ne ko est ce que nii ngay toogee buuru adduna yi boo toogee fu la nekk nga sànni tànk mu ne ma tiit ne ko wallahi wa izzatika wa jalalika lam ma dëkk rijli fi lmihrabi abadan wallahi maa ngi gën sa mag sa tedd nga dootuma tàllalati sama tànku mukk ci jàkk benn nit yàlla nee na sama benn jaam moo ma mas a corriger ci jaamukaayu yàlla bi mu ñëw toog toog ba yàgg ma tàllal fa sama tànk nee na jaam bu jigéen bi de ak ñoom ni ñu ñàkkalee fayda jaam waxuma ñu def ko nit ku jege yàlla waaye jàppee wuñ ko sax muy nit ñoom jaam bàyyi ma rek lañ ko jàppe liggéey boo ci sonnee jaayi ko jeex na ne jaam bu jigéen bi fekk mu toog mu ne képp kuy yàlla te amul a yar ak teggin bii nga koy jox donte bokk nga ci ñi gën a jege yàlla moom lañ tuddee al muqarrabin kon nga leen wax ne ay ministre d'état nga xam ne tënkuwuñ ci kenn ci buur bi rek lañ am ak affaire premier ministre mënul ci ñoom salaamaaleykum li ñu seqal yëpp buur bi lañ ko seqal nit na yegg foofu ci yàlla bokk ci muqarrabiin mu ne ko même fa nekkoon façon bii nga def ba sàmmoo bii teggin dañu lay dàq ci diiwaan boobu nga génn ñu effacé la partout dana ma tiit jaliisu malikin lam yakun mutaaddiban la chaari bi wax faridun dalilun saaxirun wa xajibu te nga gis ne nit ñi sàmm ñu teggin loolu dugg nañ ci jàkk yi ngeen xool ni ñu toole fu neex waaye nga sànni sa tànk yëkkati kolkolal ci kaw te dafay baax ki dugg ci jàkk ji xam ne ci yàlla la jëm ki jëm ca jàkk ji ci yàlla la jëm moo tax mu dalal fa nit ñëpp te ñu ëpp ci nit ñi boo toogee ci jàkk nu la neex ngay toogee ku toog ci jàkk da ngay sukk tànk say tànk loolu mooy yëpp nit nag dina dem di wuti yiw jëlee sa persaanga ku mu dal ci sa kaw nga baal ñëw na dañu ciy wax rek dem suñu yoon ku nekk bu paree mu seet boppam waaye yàlla daal képp kuy dem di toogoon moom te bëgg ci moom lëf na nga sàmm teggin yu sët yi ngay toogee moom dafa bokk ci tegginu jàkk boo xasee dugg ci jàkk ji sax amatoo droit téem booy dugg rek xool fi nga jëm sëggal boo yeggee toog banque sa tànk sëgg nekk ci julli mbaa ci zikar mbaa ci jàng alquran jeex loolu la nit ki mën a def ci jàkk jëlee fa yiw ku ne xam ne ne toog di banque say tànk metti na lu metti la waaye nit ki lu mu jàng mën ko tarbiya mu amatul rek ay mag ñi dañu daan jël ñu tàggat la ci toog boo xamante ne boo toogoon di lekk sax doo ñemee ak sa tànk di yëkkati sa kaa di toog ak yàlla di yëkkati sa tànk nu mu la neexe te ñu bari ñu koy def boo toogoon ak sa sëriñ da nga koy wàccee xam ne xel yi xol yi yàlla naw ci loolu ñu sàmm ko bu baax parce que dafa am ñett yoo xam ne dañu ko sàggane ci fii ci suñu diine te loraange dong la ñuy jural bi ci njëkk mooy teggin yi ñuy mu war a sàmm ak ci néegam bii ñaar bi ci des mooy teggin yi mu war a sàmm ci jàng alquran wala di ko déglu alquran léegi dafa dem ba dafa mel ni yàlla daf ko wàcce pour boo amee problème dem ñaan rek mu jeex loolu la ñu seq ak alquran léegi boo deewee jàng ko boo amee problème jàng ko jeex na loolu taxul a jóg alquran li doon bira man kaana xayyan lay jëriñ loo xewle alquran te doo rëcc ba jàng place boo dem bu nekkee bu diine nga fexe alquran di fa jib waaye boo ca paree na continuer ak yow ci sa dund da jox ko teggin yi war di jàng alquran heure ko wax di jàng alquran di taalaale sa télé wala sa rajo di dégluwaale sa soxla rubba qaari'ul quran wal quran yalhanuhu du ñu ko sàmm du ñu ko sàmm ci jàkk du ñu ko sàmm ci suñu diggante ak suñu borom waxuma ki koy jàng waaye yow mi taxaw di dégg sax bu nit ki taxawee di jàng alquran amatuloo droit wax day wax rek ñu bindal la bakkaar ñu tege alquran mu addu ñépp war a déglu kenn waxat moo tax animation yi ñuy def ci alquran musiba la du yoon alquran kenn du ko animé dégg nga boo amee taw boo liggéey ci jàkka ji te teg sa kasetu alquran muy tërërëri rek nga dégg ne yii wurul jeex nan baal donte mi ngi am fii xëy na tey la jot yàlla def mu ñëw ci suñu xel ñu wax fii sax dañ koy def waaye du yoon day rek lay jur alquran bu ñu ko animé ku bëgg a animé tegal sa waxtaan wala nga teg sa leneen wax waxul yàlla du pour animation parce que boo ko xasee dina amatuloo droit di waxtaan waaye teg ko taal sa rajo teg ko micro ji fekk bi léeg-léeg nga gis ko ci liggéeyu jàkka ay ca leen ay ca ñëw leen ci liggéey bi ñëw leen ci liggéey bi tegaat ci kaset bi muy yuux nga teggiwaat continuer di wax bi di daw xam nga ne kooku alquran yëkkatiwu ko moo tax loolu du tal ànd ak moom di wax di talalal boo ko xasee teg dootoo waxati da nga koy teg soo fa fekkee nit toog di waxtaan bu leen ko taalal da nga leen di lor bàyyi leen ñu waxtaan bu ñu noppee ñu taal seen alquran wala ñu noppi ca waxtaan wa taal alquran war nañ ko seetaat bu baax aduwul su ko defee ñu di ko bàyyi xel bu demee ba néegu yàlla ku fa toog di waxtaan nag war nañ fa mën a teg alquran te ñëpp noppi di ko déglu boo boo ñu nekk ci wet gi fii di dégg di jàng alquran mënuñu jàng alquran bi te ñu ngi waxtaan te nit ki am na sañ-sañu waxtaan waaye feet alquran jàng yi riir ci noppam mënatu ko nga defee loraan nga dikk su ko defee loolu mbokk yi ci nekk tamit ah ñu baal ñu ñu déggee ko noonu loolu yàlla dogal mu teew si tey ci suñu xol ñu wax ko defee ñu di ko sàmm bu baax yiw boo koy wut da nga koy wut ni ko yàlla bëggee rek te yi ciy am yëpp nag ak ñu ko yàlla jégal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn yàlla bu wax Abu Yasid al-Bustami dañ ma mës a nettalil benn abid benn jaamukatu yàlla bi mu ko mellalal ba ma sopp ne naa ko ziyaar yi parce que dafa mën a jaamu yàlla nee bi ma jógee dem di ko ziyaar yi nee bi may yegsi di ko jóg man ko fekk mi ngi jublu penku xaxtindi ko tifli nee na ma wëññeeku waat waxuma ziar waaye nuyu ko sax wëññeeku ñibbi ñu laaj ma lu tax ma ne leen parce amul teggin jublu xibla ci nga taxaw di jublu yàlla nga tifli ko mu ne ko kii mënul sàmm tegginu sharia ci biti kenn du wóolu baati ko loi yi ne ci biti sax mënoo ko sàmm ne ne kenn du wóolu sa baate koo xam ne foo ko fekk mu furle feu bu ñu la ay kayitam matul doo ko weddi bu ko defee loolu na ko nit ñi di sàmm bu baax yàlla dafa soxla teggin ak yar ci julli yi ñu di ko gën a bàyyi xel jox ko yar jox ko teggin tàggat sunu bopp ci sunuy cër ba mu nangul yàlla diir bi ngay toog moom yàggul jox ko ci cer boo yéegee ci moom yàlla ñu ko yàlla yombalal yonent bi nee na képp ku jublu penku xaxtandiku tifli yowmal qiyaam booy dekki tiflit ba daañu ko dóor ci sa kanam moom ngay dekk wàlla ñëw ci mbooloon ko defee yooyu na ko ni ñi di sàmm insha allah yàlla ñu yàlla dimbali dimbali bépp lu jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullah الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه بلغ الرساله وادى الامانه ونفع الامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وزدنا علما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا عباد الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه وادقنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن وبعد فيا عباد الله فخطبتنا اليوم تدور حول الادب لا سيما الادب مع الله فالعدل مع الله ايها الاخوه أن تكون معاملته عن أن يسيبها نقص وأن تصن وأن تصين قلبك عن أن يلتفت إلى غيره وأن تكون إرادتك عن أن تتعلق بشيء لا يرضي فيا عباد الله ومن تعذب مع الله صار مع أهل الله وإذا أحبك الله أحبك كل شيء يغفر الله لنا ولكم يا عباد الله قال أبو علي الزوري العبد يصل إلى ربه بأدبه وبطاعته إلى الجنة فنظمه العارف بالله بأدب تصل للرحمن بالأعمال تصل للجنان وقال السيد السري صليت ليلة من الليالي فمددت رجلي في المحراب فنوديت يا سري هل تدارس الملوك فقلت وعزتك وجلالك لا مددت رجلي في المحراب أبدا وقال بعض العارفين مددت رجلي في الحرم فقالت جارية لا تجالس إلا بأدب وإلا فيمحوك من ديوان المقربين قال شاعر الصوفي أيضا جليس مليك لم يكن متعجبا فريد بليل صاغر وحجيب يا عباد الله قال سيدي أبو يزيد البسطاني وصف لي عابد فقصدت زيارته فرأيته, فرأيته قد بصق في جهة القبلة فرجعت عن زيارته لأنه غير مأمون على عدد من آداب شريعة فكيف يكون مأمونا على الأسرار وقال رسول, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء, جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه روى أبو داود جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأمل شفاعة من صلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأمل في القيامة وابن من أثنى عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يغفر الله لكم